wa in yukaddibuuka faqad kaddabat qablahum qawmu nuuhin wa aadun wa thamuud kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayam ñeent fukk bi ak ñaar mu ne wa in yukaddibuuka ginnaaw bi mu waxee ñi muy dimbali ñooy ñan mu ne wa in yukaddibuuka yéefiru màkka yi nag zaadaha allahu tashrifan wa takrima bu dee dañu laa weddi yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam faqat dëgg-dëgg xamal ne kaddabat weddi woon na qablahum lu leen jiitu ñoom yéeféru qurayshi yi qawmu nuuxin waa kër yonent yàlla nuux alayhi salaatu wassalaam wa aadun waaye waa aad di waa kër seydina huud alayhi salaatu wassalaam wa thamuuda ak waa sey kër seydina saalix di waa thamuud alayhi salaatu wassalaam wa qawmu ibrahima ak waa ñooñu seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam wa qawmu luutin ak waa kër seydina luut alayhi salaatu wassalaam wa asxaabu madyana ak waa madyan waa muy waa madyan mooy waaju yi nga xam ne ñoom lañu yónni woon seen mbokk ma Shuayba sa alayhi salaatu wassalaam wa kuddiba muusa te weddi woon nañ tamit beneen yonent boo xamante ni nii mooy seydina muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam firawna weddi woon na ko gi ngàngooram ak suñu boroom ne ñoom ñii ñépp nag weddi comme waa Quraysh ñii te jiitu woon leen fi lan laa def ñoom fa am laytu lil kaafiriina ma daal di yéexe yéefér yi bàyyi leen rek ci seen neexation yi di leen defaral seeni mbir di dox di leen jay nag ñu yaakaar ne mbir mi daa baax ci ñoom mooy fa am laytu ma daal di yéexee daal di leen négi di rek lil kaafiriina ñeel yéefér ya di leen defal yokkal leen seenu fan seeni fan gudd seeni mbir di dox ñu foog ne ñoo ci nekk waaye summa ginnaaw ga axaddu fa'adhabuhum ma jàpp leen jàpp gu dëgër daal di leen mbugal fa kayfa kaana nakiir fuufa baay fa kayfa kaana na naka la nekke woon nakiir mooy bañ gi ma bañ lañu newe woon muy weddi goo gële waaye ñoom it seen weddi ga ñu weddi woon mooy mujjantalu loolu le muy mbugal mu tar ma ay way loolu laaj naa le ana nan la mujje woon laaj leen ko fa ka ay min qaryatin mu ne ñaata ci ay dëkk ñaata ci ay gox ahlaknaaha ay waa gox yoo xam ne ñun borom bi tabaaraka wa taala ahlaknaaha maa leen alak maa leen mbugal wa hiya te ñoom ba ma leen di mbugal nag zaalimatun aji bokkaalekat lañu woon de zaalimatun ñoom de aji tooñ seen bopp lañu woon fa hiya léegi nag boo fa demoon xaawiyatun mu nga rot ala urushiha ca la nga xamante ne mooy seen seen ngàngunaay lool mooy lan mooy dëkk la yoo xamante ne nii kenn nekkatu fa mooy yëbu ya màbb na suñu boroom daal di tabaaraka wa taala màbbal na foofale réew ya nekk yoo xam ne ay dëkk yu gente la léegi daanaka kenn watu fa wa biirin mu'attalatin waaye it ay dex yoo xamante ay teen yoo xam ne yu fa amoon yoo xamante ne mu'attalatin bërgël nañ leen léegi de kenn utiliser tu ko kenn jëfandikoo tu ko de kenn du ko jëfandikoo ndax lan borom bi alak naña fa ne woon wa qasrin mashid boo fa demee ca seen gox yoo yële comme waa Luut ak waa kër yonente Yàlla Aad boo ak waa Saalih alayhim asa yonente Yàlla Huud ak waa Saalih alayhim asalatu wassalaam ak ñeneen ak ju Firawna ak gaa yoo yële boo demee loo fay gis mooy yii rek mooy seen seen seen seen seen seen seen bërëb ya nga xam ne fa lañ doon comme boo demee palais de Luxor yi ay temple de Gizeh yi nekk Égypte yooyu nga dem fële ca waa Aad ci waa Ahqaaf ak gaa yoo yële jaar fa ak waa Samud nga gis la nga xam ne mooy loolu rek ngay gis wa qasrin mashid ak ngindi yoo xam ne pale yu rëy yoo xam ne yu dëgër yoo xam ne yu kawe yuñ taxawoon yoo xam ne ñoom ñoo ko defaroon doon fa nguuru lool kese ngay gis waaye ñu ko dëkke woon alak naa leen ñoom ñépp kon waa Quraysh ñi nañu def attention suñu boroom ne afalam yasiru waa ñoom ñii di yoom wii firu Makka yi ñoom Abu Jahl nag ñoom Abu Lahab ak gaa yi mel ni ñoom moo lan moo leen teree waaye afalam yasiru lu leen teree wëyta dox fil ardi daal di wayaasi fil ardi ci suuf si way gox yi leen wër comme waa Samud ak waa Aad te ñoom sax ñu ngi fay romb comme ni mu waxe woon ne ñoom dem ndax dangeen koy koy kat yéen a ngi romb ñoo xam ne mbugaloon naa leen gis ne kenn nekkatu fi boo fa rombee mu fekk fa la nga xam ne ay vestige mooy yañ doon utiliser daal yañ doon jëfandikoo yooyu nga fay fekk waaye ña fa ne woon ñoom ñëpp borom bi raafal na leen ndax kéeféer guñ ne woon suñu boroom ne leen mooy lool xanaa du leen jàngal afalam yasiru lan moo leen teree ñoom ñu daal di dox tawayaasi fi ardi ci suuf si na bu ko defee mu nekk lahum ñeel leen qulubun ay xol yoo xamante ne nii yanqiluna biha ca la ñuy xalaate ca la ñuy takke buñ gisee loo xam ne war na a waar ñu takk ko te jàpp ko te war doxe nag muy ne ah li daloon ñii de mooy dañ doon weddi yàlla borom bi teg leen lii kon li ñun bu ñu mooy wul ñu defee ni ñoom lan mooy teela leen daloon dal ñu bu ko defee ñu xalaat ci loolu la def seen xol ya takk ko aw wala boog mu nekk ñeen leen aadaanun wala wa wala aw wala book mu nekkal leen mooy aadaanun ay nopp yoo xamante ne nii buñ demee ba woyaasi gis suuf li ñu fi jaaroon te bu yàlla mbugaloon leen aadaanun yor ay nopp yoo xamante ne nii bu buñ demee gis foofu ne selew ñu gis ne é eh, fii wa griir yi fi doon ne nga xam ne képp ko xamoon seen civilisation seen réew yi ni mu réye woon ak ni nga xam ne noon lañu ko xamee woon doole ji ñu amee woon xam nga ne moo tey nga ñëw fi mu ne selaw dara yëngootul bu ko defee seen nopp yi ñuy dégg ah dégg te tamit jële ci xabaar yiñ leen di nettali ci xeet yoo yële ñu xame ko ci ah mu daal di nekk yoo xam ne yasmauna biha ci la ñuy dégg seen nettali yoo yële ne mooy tax ñu wéetal seen borom bàyyi di ko bokkaale fa innaha suñu borom ndax ne li xew ba des mooy laa ta'mal absaaru bu leen foog ne bët yi lii nag mooy noppi xol li nga xam ne mooy noppi xol ak xol bi nga xam ne mooy takk bëti xol lay wax yi nga xam ne moo lay may ak ubbeeku ak clairvoyance moo lay may nga mën a nangu leer gi nga xamante ne moom la yonent alayhi salaatu wassalaam di indi ku amul lool nag suñu boroom lool lay leeral ne fa innaha dëgg-dëgg laa taamal absar du bët yii bët yii ñuy gis ci biti suñu liñ naan lëy bëtu biti yii du moom de moom du moom mooy gumba de walaakin mooy silmaxa du moom mooy silmaxa walaakin waaye li am ba des mooy taamaa li nga xam ne mooy silmaxa tey gumba mooy alqulubu xol yi nga xamante ni nii allati yi nga xam ne fi yi ñoo nekk ci dënn yi mooy ne gis nga silmaxa nekkul kiñ naan non la aveugle déedéet du kooku de kooku moom mooy loolu fa loolu ndaw la ndax boroom bee koy teg ku ko neex du waa ji daa am lu mu def lu dul noonu wala boog boroom bi da koy mbugal mukk déedéet comme ni ko ñu xamul dara ñu wala ñu réer ñu jàppe foog ne nit bu ko handicap dalee wala dara day wane ne moom daa am lu mu def wala baayam ak yaayam daa am lu mu def ba boroom bi mbugale ko loolu loolu moom mooy waxu ko xamul dara mooy ne borom bi mooy bindu ku ko neex di teg ku neex lu ko neex waaye nee du loolu kooku teg silmaxa silmaxa de gis silmaxe dara dëgg-dëgg mooy walaakin waaye li am ki silmaxa dëgg mooy ki nga xam ne ak xolam moo silmaxa te xol bu silmaxa mooy lan moo xamante ne nii boo ko waxee dëgg du ko nangu bu gisee dëgguk alquran bañ ko dëggu hadiis yonent bi alayhi salaam bañ ko moom daal dëgg lay bañ a gis ndax moom ay bànneexu boppam kese ak ñoñ ña nga xam ne ci ñoom la bokk ci ñoom lay affilé wu ñoom kese lay topp boo ko wanee dëgg gu àndul ak bakkanam wala bakkanu ña muy défendre ndax supporter Ndefleng moom nag mu nekk supporter léegi nag bi supporter ñoo xamante ne nii ñoom jaaruñ ci yoon boo leen waxee dëgg ñu mer ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooñu la seen xol yi daal di gumba ñooñu moo tax suñu boroom ne dëgg-dëgg liy gumba mooy alqulubu xol yàlla te yi nga xam ne fi suduuri ñoo nekk ci dënnu nit ñi man wayastanjilunaka mu ne kantaa yéefaru màkk yi ñoom moom moom zaadaha allahu sharafa wayastanjilunaka ñoom dañu nga lay yàkkamteloo bil adaabi naan la moo waay hé bugal mi ngay wax Muhammad alayhi salaatu wassalaam ma ne na gaaw dikk laa wax bu dee wax nga dëgg wal iyaadu billah léegi nag suñu borom ne leen wala yuxlifa allahu waada nañu xam ne boroom bi azza wa jalla moom duute ak digg bi nga xam ne digg bi mu leen dig tëkku yi mu leen tëkku bu ñu deewee nekk yéeféer nii wala continuer seen yéeféer gii bala ñoo dee dinaa leen teg mbugal mu tar tawan na leen ko keroog Badar loolu moo tax bi ñuy gis aj gi li yonent bi alayhi salaatu doon wax bi mu newee ci kaw ci kaw safaa doon jeexale lam doon wax laa ilaha illa allah boo gële di jeex naan anjaza wa'da ah moom borom bi moo mot moo def li nga xam ne moom la digoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa nasara abdahu mu dimbali jaamam bi alayhi salaatu wasalaam wa hazama al waxda mu daal di buum mbooloo yi nga xam ne ñoo doon dajaloo ngir fay di leeru yonent bi alayhi salaatu ngir fay l'islam borom bi moom dong mooy ki nga xam ne moo leen boom kon nag loolu la kon borom bi mooy ta loolu mooy ba mu doon aj la ko doon wax nga gis ne kon mbir mi mooy ne lam leen digaloon la waxoon leen ko xam nga saar bii lu bari Makka la wàcc ne leen ñoom ñu ngi nii fii waa Makka naan la nambugal mi gaaw nañu xam ne wala yuxlifa Allahu wa'da borom bi azza wa jalla de du wute mukk du trahir mukk jamais jamais jamais mukk nga ñëw ñaan amul léet loolu man da nekk ci borom bi tabaaraka wa taala borom bi du wute mooy mooy mooy mooy mooy la nga xam ne mooy diggéem ba dee iwa inna yawman te nag nañu xam ne benn bés mooy jarul ñuy yàkkamti ndax mbir yi ak a ak a jege ci boroom bi te yomb dee waaye rawatina sax ñi nga xam ne ñoo xam-xam dëgg dinañ xam ne wa inna yawman te dëgg-dëgg benn bés inda rabbika fa sa borom ka alfi sanatin mu ngi mel ni li nga xamante ni junniy at benn bés ca fa borom mooy équivalent mooy tolloo mille ans fii mimma ta'udun ci li nga xam ne yéen mooy at yi ngeen xam ne moom ngeen di compter fii ci àddina benn bés équivalent ca borom ba mooy mille ans fii kon nga xam ne kon yàggul de mu ne wakayin ana ñaata min xariyatin ci ay réew ci ay gox ci dëkk am laytulaha ñoom laa xaare daal di leen daal di yokkal seenowu fan ba yokkal leen seeni am am waaye ñoom nag wahiya fekk ba ma leen di defal loolu le nag zaalimatun aji bokkaalekat lañ de zaalimatun aji tooñ seen bopp la de ñu foog ne mbir yi daa baax ci ñoom dekate yo summa ginnaaw gi axadtuhaa ma jàpp waa dëkk boo bële mbugal leen wa ilayya ta ci man almasiru mooy delluwaay ba de qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nas yéen nit ñi innama ma am ba des ana man miiri rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lakum ñeel naa leen nadirun xuppaatekat mubiinun bu leer yéen waa Makka yéen nit ñi yéen nit ñi ba àddinay tukki na ngeen yëg ngig ne man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damaa ñëw nekk xuppaatekat boo xamante ne nii bu leer la ngir yéen de falladina amanu ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm waamilu saalihaat yi tey jëf yu baax wala hum ñee dina leen ñeel maghfiratun jéggal guy tukkee ja seen borom wa rizqun ak wërsëg fii ci àddina karimun gu tedd waaye wa rizqun ak wërsëg karimun gu tedd goo xamante ni moom la ñuy am fa àllaaxira muy aljana walladina kanta gaay nga xamante ni saaw ñoom ci kaw suuf fii